الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى إخوانه المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكجلته ci taalibe yi ñu leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel daje bi bërëb bi nga xam ne seen Ibra muy doom bi suñu sët bi moo fi ñëw waa juróom njëkkoon a sax ci mbir mi amante wëllëre wu dëgër ak waa dëkk bi daan ko doxal bi ci ñëw ba jóge fi doomam ji di sëriñ Ibra taxaw taxawaayam te famille bi ñu nekk di benn ñépp di benn yàlla boole leen ñu boole seen bopp kenn ku nekk war a jóg taxaw si ñëw taxawle ko dimbali ko taxawu ko gannaaw bi nga xamee ne dogoon nañ ci ñëw ci gis bi ba tànn ko ci fan yi nu weesu xamal ma ni ma dañoo bëgg waxtaan yi nga xam ne moom lañ fiy def defoon ko fi daaw daaw jéeg mu jëm ci wetuk yar ndax li wetuk yar dafa yaatu yar nag mu ngi nekk diggante xale bi ak kilifaam bi ko yor muy waajuram muy sëriñam di koy jàngal muy mbokkam moo xam ne moo amee ay ngërëm di ko digal di ko tere mu lu jar a waxtaane waajur yi ak kilifay xale yi fa am xaq yu xale yi am ci ñoom yoo xam ne bu ëllëgee dañ leen taxawal di leen ko laaj te loo ci xam ne manqué na bu keroogee bale du am yomal xiyaam kenn du baal kenn ti ndax kenn ku nekk li nga am mu ñëw mu bari doyule boobaa da ko fay de bala ngay jéggi siraat kon nag lu mat a xam la ndax nit balay mën a jëf day xam lu muy jëf lu mu doon ak na mu demee xamit jëf ji ni mu amee solo xam diisaayam ak fa ko yàlla teg akub yonentam bu koy jëf ànd ak yéene joojee muy jëf ju ñu nangu bu ko sàgganee bu ëllëgee daañu ko ko laaj ndax nit mënu maam danañ ko yéex a nangu ndax wax woo xamee ne xam na njëriñam njëriñ lu teew ci àdduna fokk mu góorgóorlu ca ba amal ko wala yàlla dogal ca leneen loolee mu cay daj nag ba am loolale bu ko xamee ci li nga xam ne moo koy jëriñ ëllëg ëllëg sori gi mu sori teewul day ñëw dana ca war a daj coono bu ëpp boobu la woon xaq yi nag ji nekk diggante waajur ak doom walla koo yor yara ci jiitu ndax doom ji yi muy layoog baayam gis ba waxtaan nañ ko ba tàyyi li ci jiitu mooy bu ma juddoo lu tax tuddewoo ma tur bu baax doom dana ko layoog waajuram boo ma tuddewul turu lislaam wu rafet woo xam ne bu ëllëgee ñu li ma ko woowe du ma ci am kersa dana ko layoo ak waajuram dana layoog moom ba mu matee dal jàng bu ko jàngalul alquran dana layoog moom bu ko yarul yaru lislaam bu rafet ndax yar ci la lépp aju nit ki bu fekkent ne dañ koo bàyyi ba muy xale kenn waxu ko dara kenn jubbantiwu ko kenn jaaraniwu ko fenn mu gën a not ci moom mooy mu sonn ci àdduna sonn ci àllaaxira bu wërsëgam bare it fokk mu sonn te bala fiy jóge dana am lu ko naqari buñ ko yaree nag yar bu mat jaarale ko ci yoon wu jub mu texe noppalu àdduna noppalu àllaaxira am teraanga ci àdduna am teraanga ci àllaaxira ndax yar bu mag mooy caabi ji ubbi buntu bépp xéewal di caabi ji tëj buntu bépp mbugal ak bépp coono yar nag ki nga bëgg ak ki nga bëggul ki aju ci say waaw rek yar bi yow la war nit ñett rek la fi nekkal ci àdduna ki ko bëgg ki ko bañ ak ki nga xam ne bëggul bañul ki la bëgg ak ñaar la ki la bëgg nga xam ne yow la bëgg ak ki la bëggal ki nga xam ne da ngaa amee lu mu bëgg ki la bëgg moom lu lay jëriñ rek la lay wax see neex la fi saa see naqari la ki la bëggal dara nag am lu mu la bëggal nag lu la neex rek la lay wax seeboo di la lor see di la jëriñ kon ki la bëgg ak ki la bëggal bokkuñu ki la bëgg ni ma ko waxee rek lu lay jëriñ la lay wax bu la dee bu la naqaree fi saasi ak bu la neexee bu la dee jëriñ rek dana la ko wax ki la bëggal moom lu la neex rek la lay wax moom la lay def donte daf lay lor wala gënul ci yow it ki la bañ mooy safaanu kooku lu bon lay waxal moom la lay defal bu ragalul yàlla ki nga xam ne nag amul moom benn diggaale xam nga ko nii rek wala sax xamantewu leen moom yoonam newul ci yow du tee nag xàqi jullit ak moroom ji war ci seen diggante lu war ci moom boo ko deful bu ëllëgee da te xàqi jullit moroom dafa sew dafa sew ndax nit dana yomal xeyaam ñu seet mbirum yëpp ba mu war a dem àjjana ba mu aw yoon wi waaye dogale ko poñe ko te ko ameel nga ma xàq joo xam ne kat bala ngay dem danga ma koy fay mu laaj la xàq ji lan la nga ne ko toog dal bis ba waxtu julli jot sa xel dem ci waxuloo ma ko nga dem néew la mu waxtu jot na nga rocc ko dem julli ji danga may fay xàq jooju yar nag dañu ne nit ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi nga xam ne ku leen yar ak ku leen yarul la ñu mooy yonent yi ak yenn ci gaa yi yàlla yi ñu néew la ñi nga xam ne ku leen yar ak ku leen yarul lañ yemale ci yoon wu bon rek lañuy jaar dara mënu leen caatee jaar ñooñu bari wuñu ñu gën a bari ci nit ñi nag ñooñu nga xam ne bu ñu leen yaree ñu jub texe ëllëg buñ leen bàyyee ñu al kon nit ki nga xam ne moom dafay yar war na xam yoon yar yar dafa am yoon benn ki yaru moo mën a yare ki xamit moo mën a yare ki xamul nag wala yaruwul it taxul àq ji wàcc ko dafa war a seet nañuy yare mu xam ko wala mu wuti ku ko yaral mu yëkkati doomam wala rakkam wala mbokkam jox ko mu yaral ko ndax gannaaw daf koy layoog xale bi ëllëg bu ko mënu la yar mënu koo jox ku ko yar bu ëllëgee bu ñu layoo dana ko yey yar dangay ngay nit ki dangay ànd ak moom da ngay takkoog moom takkoog moom ngir du caa ni ci jëmm waaye dangay ngay liñitu ay mbiram di jéem a xam fu mu dugg jéem a xam fu mu génn jéem a xam lu muy def jéem a xam ñi muy àndal jéem a xam ñi muy jekkiwaaleel lu lépp lu war a ittewoo la nga seet li la wër kër yi la wër gox yi nga dëkk dëkk bi nga dëkk nga jéem a xam ñi xale bi àndal boo ko gisee muy ànd ak ñoo xam ne ñi ñooñu nawul seenu nekkin la nga teqali koog ñoom bu gaaw yar ci la xamle bokk daan ko waxtaane ndax xale bi ay ci ay maraaxil lay jaar marxala bu ci nekk ak na fa yar di nekkee naka noonu jamono yi ni muy soppikoo ak jamono bu nekk na yar di wëlbati ko demee nii nga yare nii ci jamono bi di yare nii ci beneen jamono di yare nii ci jamono beneen xale bi bu mu tolloo ci at sàngam nga di ko yari nii bu demee ba am nangam at nga di ko yari nii bu demee ba wees foofu nga di ko yari nii la lépp fokk nga xam ko bu fekkente ne nag diggante xale yi ak mag ñi ni mu amee léegi dafa am kan mu xóot mu yaatu mu leen teqale mooy xale bi ak mag bi ñu waxtaan mukk kee dafa nekk ci adduna keneen ki nekk ci beneen adduna bu bokkul ak bi ciy nekk nga xam ne mën jaxasoo ci lenn bu boobaa yar du mën a sotti kenn ku ci nekk da ngay xeeb sa moroom ragal sa moroom yàpp ko xale bi ne mag ñi seen jamono weesu na xamuñu sunu jamono ji bu ma leen toppee damay tardé dañ may yàqal sama àddina loolu la xale bi def ci xel xelam yeneen moroomam yi nga xam ne naruñu aw jub loolu lañuy ñuy dugal ci boppam ne la mag ñii kat seen jamono yooyu na dox nañ ko ba noppi yow nag ñu bëgg dox sa digganteeg dox sa jamono lay seytaane yu bari yoo xam ne moom lañuy xale ci seen bopp xale bu nekk da nga am complexe li tubaab bi wax complexe ci sa moroom maanaam ragal mu xeeb la wala bañ mu yab la bu la nee da ngaa tardé wala lii ngay def kenn dootu ko def nga dal di sëgg dal di nangu loolu mu wax bëgg a soppi nag yow sa doxalin ak saw gisin ak sa demin nga nekk taalibe di jàng alquran ba jóge fa nga doon jànge dikk fekk mi xale yi ngay dajil yépp téeméeri xale kenn ca jàng alxuraan wala ñaar wala kenn mooy ki nga xam ne ba mu ci jógee ci daara yàggul ñu amee seenu melo di la ree yow mi amee melo bu baax bi ngir bëgg nga fekk si leen mel na ñoom ngir doo leen gën nga am gàtt xelu li ñu dugal ci sa bopp nga nangu ko di doxale noonu yow itam xale bi am na jamono boo xam ne daanu ci àgg bu ca tolloo doo ko yare ab yar boo koy dóor waaye da koy xamal yàqu-yàqu yi jamono yi ak ni mu demee ak la koy indil ëllëg ak li koy wàññi ak ni mu koy sewale ëllëg ak ni mu koy indile ñëpp xeeb ko kenn du ko doyloo na koy indile ëllëg mu doon nit ku ñuy fàtte ku ñuy sàggane ku ñu dul boole ci wax ji ku ñu dul boole ci waxtaan wi koo xam ne bu ñuy fasaka fecci du ko fekke wala duñ ko ca woo xelam du leen doy <coughs> am xelam du rafet du am xalaat yu jub du wëlbati it nit ñi jële leen ci fu bon jëme leen fu baax bi nga xamee ne ñetteelu xaaj bi ma waxoon ne yar ak bañ a yar lañ ma ne duñu baax mukk ñu néew lañu ci nit ñi ñu néew lañu ñooñu lañu wax min a tahzibi tahzibu zey bi li yahtadiyat bokk na ci nga togg sa bopp mbugal ngay jéem a yar till wala bukki ngir mu jub mokk mel ne xar wala gëléet mënu la nekk ndax nit ñi waxtaane nañ ko ci ay waxtaan yu bari aay ji alquran wax wa ma min dabbatin fi l ard wala tairin yatiru bi janaahayhi illa umumun amsalukum ma faratna fi kitab min shay'in ni nga xamee ne doomu aadama yi ñu ngi mel ne ndundat yi ci ay jikko yii doomu aadama ñu ngi mel ne xar ñu néewal lañuy doon waaye duñu tooñ kenn duñu def kenn lu ko naqari waaye nag lu ñuy bëgg a def yaa leen koy wax foo leen jaaralewul duñu fa jaar dañuy néewal ñii nga xam ne ay wund lañu ay muus yi fu ñu nekk seen bopp lañ fa nekkal te kenn mënul dindi seen jikko jooju ñii nga xam ne ñu ngi mel na janax yàq rek dañuy këj di xot di yàq xaalis di yàq téere di yàq yére di yàq lépp loo bëgg ñii nga xam ne jikko yi jiit lañu ñu dañ lay fett ñu jikko yi jaani ñàngoor ba nit ñu jeexal loo gis muy dox am na nit ñu niroog ñoom jikko ñooñu nag suñu borom bu fekkoon ne dafa sàkk doomu aadama wenn melo bi ko sàkk mu judduwaale ko du soppi ku mukk kon dénkaane yi ñuy dénkaane ak nit ñu baax ñi seen waare yi ak jàngale bi ak yar bi du jëriñ dara kon nga xam ne nit dafa mën a soppi ko te nit ki bu demee ba ne nangam suñu borom sant na ma ko waaye mënuma ko dem naa ba léegi mënumaa woor nga woote jàngoro wala nga woote lu mu doon lu la tee mën a woor ñu seet ndax bis ba nga bañee woor ndax nangam a tax ndax booba bu ñu ne la woon boo wooree ba ngoon jot ñu jox la million nga seet ne kon danga nga woor kon boo nee yàlla dama mënul woon a woor ndax nangam du ko nangu lépp lu la yàlla sant boo demee ba xam ne mënuloo ko na fekk ne lépp luñ la mënoon a jox du tax nga def ko ndax mënuloo ko boobaa nag bu yomal xiyaamee suñu borom du la topp loolu te boo nee mënuma ko suñu borom dana ko nangu waaye bu dul loolu du ko nangu kon nit ki xale bi kër gi la ci kër gi lay dund ak ci jàngu bi ak ci mbedd bi kër gi wax nañ ko bataay yi bu fekkente ne yaay gi baay ji mag yi jubuñu xale bi mu du mën a jub bu tax bay ci sawewu tànk nga koy tàmbalee fekkee ne baay ji ci boppam yar na yaay ji xale yi ñu njëkk a juddu ñu yar leen donte ñu ci def bi ñu doon wax dara ku juddu yoon woowu ngay topp ci li gën a bari ci jamono yi lum ko mën a def rek jamono ji di yar bi day gën a yomb di gën a yomb di gën a yomb fekkente ne kër gi ñu yàqoo fi nekk xale bi tàmbalee yàqu bu demee ca lekkoon ba ni jamono ji yàqoo jàngalekat yi itam leçon bi rek lañ lay wax duñ la yee ci leneen tey it ki lay jàngal boo ko seetee bu génnee ne ñu yeeruwul lemel kon li mu lay wax boo waxoon lu baax it danga nga naan kii kat jàngale bi a tax mu wax ma ni waaye du lu ñuy jëfe ndax moom jëfewu ko nga jóge ci dikk ci mbedd mi xale yu yàqu rek nga fi fekk <coughs> danga yàqu ba faw bu fekkent ne nag fenn fu ci nekk boo fa tolloo ñu ñu yaroon ne yow rek ñoom ngay dajeel ñu warmaal mag ñi képp ku la mag nga warmaal ko ragal ko nangul ko may ko yar ak teggin booy def lu dul noonu ba séen ko daldi cay génn doonte mënuloo ko bàyyi nga nëbb nëbb loolale ba mu ra ba mu weesu waaye bu ñu demee ba nga xam ne xale bi li muy def lu mu jekk di jekk di bu séenee magit dafa koy wan ne man kenn sëfuma sama yoon ndax loolu la xale bu yàqu di bàkkoo bu fekkee nag xale yi yàqu dañoo bari ñoom ñëpp ñu daje ki nga xam ne mooy jéem a respecté yooyu moromam yi dañ ko ci ñaawal bu ko defee bu woyofee dal di génn ca loola mu nekkoon fekk si defe ne lii mooy lu baax fekk mbon moom bu dajale woon matale adduna bépp ba ñëpp bonit du tax bon la mu daan wàññi nit ak lu bon la mu ko lu métti la mu ko daan indil du tax dara wàññiku ca du tax dara wàññiku ca te ka baax nag moom day tax la mu waroon am ci baax gi dañ koy ful dañ koy yokk ndax dafa baax ci diggante bu jafee baaxee loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon saaba yi lii ngeen di jëf ba mucc buñ ko xaajoon fukki xaaj danañ dem ba jamono boo xam ne ku def benn xaaj boobu rek danga nga mucc ndax jëf ci lu baax jub ci day gën a jafe bu ne euh, yar li ci li njëkk a dem ci xel yi ñu bari mooy dóor dóor bokk na ci xeeti yarin waaye dóor dafa am fuy tax nga àgg ca waa tubaab yi nga xam ne xamuñu lislaam te ñoom seeni baax ak seeni aada yi ñuy wéye lu wuteeg moom rekk ñu bëgg a xas lool le dañu bëgg a ñaawal ku dóor jigéen walla xaleel ndax ñàkk xam lislaam lislaam dafa yaatu xam nit ñëpp mu mel na ko hôpital boo xam ne garab bu tawat ju nekk ngi fi ñoom nag tawat yi ñu xamoon rek lañ jàpp moo am kon garab yooyu ku indi beneen garab dañ lay contre fekk na nag xamuñu ne am na yeneen i garab loolu mooy lan nit ñi dañoo wuute ay jikko ni ma waxe woon sànq am na yenn ci doomu aadama yoo xam ne fokk mun loolu leen bañ a dóor muy xaleel bu xam ne xaleel wala fi dañ naan xaleel xamul yàlla waaye xam na yar xale bu tuuti boo xam ne li nga koy wax di ubbi boppam du dégg du ko dégg waaye nag lii muy def boo yëkkatee yar nekkat boo ko defee rek ma dóor la du ko def kooku mu ngi toll ci ak yaram duma duma yi itam xeetu duma moo am ndax yarekat du fab yar di dóor ci kaw ñu di ko dégg muy yuuxu coow li bari ku nekk yëg ne diw ma ngay dóor doom wala ma ngay dóor taalibeem ku mën a yar du def loolu ki mën a yar du bari coow ndax loolu day yàq bopp xalel boo ko paralee def xalel di ko dóor muy yuuxu ci kaw day mujj dóor yi dootu ko saf boo ko dee saaga di ko xas di wax ci kaw di ko weer day mujj yooyu dootu ko saf xalel da nga koy woo ba mu toog fi yow déglu lii ma la wax bu baax bu fekkee ne weesu ne ñu koy dóore mooy xale bi xamul dara yonent bi sallallahu taala wa sallam bi mu bokkeek Seydina Abdullah ibnu Abbas ak ñeneen mu nekk xale bu ndaw matagul dal jàng fu mu gis lu mu bëgg rek ci ndab li dal di fab lekk yonent bi sallallahu sallam téye loxoom ne ko lekkal ci sa kanam te mooy tàmbali nga ne bismillah te bul boole ñaar dil fab benn mu dal di tàmbali loolu ba ba ba nekk mag di ko nettali naan yonent bi sallallahu sallam keroog bis ba mu ne ma booy lekk neel bismillahi te dil yem ci sa kanam te ngay yee xam ba tey bàyyi ko waxam ji dafa mel ne ni mu duggee sama xol dafa teew mel ni waxtu wu ne dafa mel ni mi ma koy soogaa wax xam ne kon yar ak fu fu xale bi toll rek ak na yar ba war a doxe xale bi nga xam ne léegi boo ko waxee mu xam da ngay njëkk a woo mu teew nga xool ko jàkk sa ñaari bët ne ko déglu lii ma lay wax bu ko defee dana dugg bu baax ci moom lii ma lay wax dik ko bu baax dama lay xamal ne lan nangam jii bu ko defati mukk mukk mukk boo ko defatee kat danga am lu a naqari maa ngi lay seet nag foo toll dana yëg ne fu mu toll lu muy bëgg def dana mel ne dafay yëg ne yaa ngi teew da mel ne dafay yëg ne yaa ngi teew bu nekkee foo xam nekku la fa sax dana jàpp ne yaa ngi ci bërëb di ko yër ba li nga ko doon tere bu ko defee rek nga agsi duma ko ba nga xam ne weesu na foofu nga di ko xamal nag li nga koy tere lu muy wàññee ak li nga koy digal li muy jëriñ di ko xamal nag léegi gannaaw boo ko waxee dana xam ñi ma lay tere ngay ànd ak ñoom li ko waral lii la boo àndee ak ñoom dangay mel ni gis nga diw gis nga bi xale yi doon sànni xeer démb di ko euh, xëpp suuf gis nga ko xam nga lu ko waral lu ko yóbbe ba muy xaleel kenn yaru ko kenn néewu ko jaaral fii kenn néewu ko bàyyi lii gis nga diw mii nekk ca kaso ba xam ne dafa sàcc wala dafa rey nit wala def dafa def nàngam ba muy xaleel kenn du ko wax dara kenn du ko xamal li baax kenn du ko xamal lu bon moo waral gis nga mu ngi nii torox ca kaso ba lay deewee mu ngi nii dañ koy jiital muy dem korwe alkaati yi jiital ko nga diw nanga di ko wan li nga koy tere lépp résultat yi mu koy indil bi nga xamee ne weesu na ku xamul dara ba nga xam ne yar rek la xam di ko ubbi ci loolu di ko wan yàqu-yàqu yi nga xam ne moo tax jamono ji mel nii mu mel lépp jamono ji ni mu mel sallallahu alayhi wa waxoon na ko lépp waxoon na ko amul dara loo xam ne lii ñëw na te waxu ko woon sopp soppi kuy jamono yépp ak bon bon yi ak na muy demee waxoon na ko wax la muy àndal ak li koy indi ak na muy dikkee lépp boo ko seetee na mu ko waxee woon rek mu koy dikkee ba léegi te dara du ci soppi ko xaleel kon dana weesu nga di ko dóor ndax dóor yi day mujj daf lay bañ ndax mi ngi mi ngi xalaat léegi ntax naan waaw diw mii di ma dóor rek nangam ak nangam bu doon sama ndey wala bu doon diw du ma dóor du mel noonu da nga koy weesu léegi taw biix moo topp ci dóor mooy yedd yedd yedd ak gaaral ak waar léegi xamal nga ko yi nga koy tere li mu koy indil ci àddunam kaso police gendarmerie keneen ku la ëpp doole duma la ndax yaa yaa dëng danaa la génne sama kër te doo dëgg sa benn kër mbokk ba yooyu wees waar waar gannaaw yee waar moo ciy topp waar mooy tax xale bi ragal yàlla teel a dugg ci xolam ndax lu dugg ci xolu xale rek daf cay sax ba ñu nirale njàng mi ngay jàng ci bi ngay xaleel ak rëdd ci kaw doj gas ko di ko bind ni muy dëgëre xam ne du dañ mukk ak jàngal mag ni mu mele ne bind ci kaw ndox bu sa loxoy teggi ko muy raaf di maasaloo ñu ne wa arjal qulubi gën jaa yaakaaru xol maalam yasbiq ilayhi sharr mooy xol ba nga xam ne lu bon jiituwu ca bu fekkent ne yooyu dañ ko saxal ci xol xale bi ba mu tàmm ko xam ko miin ko du xam lu bon lu baax rek ci lay ñibbi ndax moo koy noppal bu gisee lu bon sax yaramam daw dana mer mu am lu ko naqari bu fekkente ne ni nga koy xamale ëllëg dee ni mu mettee ak dee ku dëng ni muy mettee ni muy tiise loolu dana tax mu ragal yu bari Seydina Sahl nu Abdullahi Tustari dafa daan wax doomam boo bu xëyee mu ne ko neel allahu xaadirun ma'i mu ne allahu xaadirun ma'i allahu ma'i allahu naadirun ilayya neel teewlul sa xel li ma lay wax boo ko gisul mooy li am yàllaa ngi ànd ak man yàlla ngi may xool di ma seet li may def ak lépp mu ngi xool sama xol yàlla dafa ànd ak man yàlla daf may xool yàllaa ngi may gis bis bu xëyee mu wax loo ko loolu ñetti yoon bu gontee mu wax loo ko yoon kooka dafa mujj ragal yàlla ba jaaxal boromam yépp dafa mujj bokk ci wàlli yu mag ya mag a mag a mag kon yar ci xaleel ci la nit di gën a texe nit ñi yonent yi ñoo aaju woowul yar aaju woowuñu jàngal ndax suñu borom moo leen di jàngal suñu borom moo leen di yar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ñi dul yonent lu dul di malaayika noonu lañu ñu mel suñu borom daf leen di binde bind boo xam ne lu dëng duñ ko mën ni nga xamee ne noonu lam tëlee naawe malaayika tëlee koo lekke tëlee koo moye tëlee koo waxalu ñaaw tëlee koo fàtte yàlla mënu ko ñu dul yonent yi ku mënul awliya yi buñ aajowul ñenn ci ñoom aajowul ñu yar waaye biñ aajowul yar aajowoo nañu jàngal fokk ñu jaar ci ñu jàngal leen lu buñ leen jàngalul aajowoo nañu bërëb maanaam millier boo xam ne nit ñu baax fa nekk comme Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu jàngul wante mu ngi gimmee ci diggante boo xam ne ay wàllu yu góor ak yu jigéen ñoo ci nekk ñu mu juddu gis leen li ñuy doxale ak di dégg li ñuy wax loolu moo taxaw taxawaayu ku ñu jàngal ci moom bu fekkente ne xale bi noo koy xamal ne dañoo am masuliye ci yow ñu ni lay wax ëllëg suñu borom daf nu koy laaj waaye kat bu defee lin mën lépp li ci des yow yaa koy gàddu ëllëg yow lay dikkal lu ci aay ci sa bopp boobu lay dal kon yàqute xeeti dëngin yépp bu ci nekk li mu koy dikkal xamal ko itam nag jikko yu baax yi ngor wan ko ki amul ngor na muy mel ak li koy dikkal ak na muy dundee xamal ko njàmbaar xamal ko jàngal ko muñ yooyu yëpp bu ci nekk dafa am li li ñuy wax nazariya ak amaliya maanaam théorie ak pratique dafa am nazariya ak amaliya jàngal muñ mooy mu aajawoo dara nga tere ko ko xamal ko ne ko nit bu fekkente ne bu soxlaa dara rek lu mën a def na fexe rek ba am ko jikko ju bon a ngoog bu ëllëgee doo kenn mën nañ laa nax ci lu nekk lu leen nit bëgg def defloo dana la ko defloo ku bëgg nga bon mën na laa neexal ci xaalis wala ci leneen ba yóbbu la ci mbon mu bëgg po nga punir ko ci xañ ka ko wan ko ne bëgg pokat am na fu muy yóbbu nit da ngay dem ba dootoo ci moom sa bopp mën na la yàqal jàng dana la yàqal ak jub dana la yàqal wërsëg te téeméeri wala junni nit ñi nga gis ñu nekk ci po nga xam ne po kenn daawu ci am dara ba adduna si jubóo bu ñu demee ba adduna si dëng ba nit ñi di am ci am po ñu di ci am wërsëg ñu xamal la ne junni boo gis ñu nekk ci po xëy na kenn wala ñaar ñoo cee am wërsëg te wërsëg woowee kat gannaaw léwul bu ëllëgee dañ leen koy laaj te daañu ko làqar ci ëllëg te lu ca léwul daañu ko delloo fa mu jógee woon fokk ñu di ko dugal ci bopp xale yi kon bu ñu xamalee noonu jàngal ko muñ jàngal ko njàmbaar ci wax ak ci jëf ni ma ko waxee léegi di tagg xale bi jub ci kanamam xale bi nga xam ne dañ koo xam ci ñépp ne xale bu baax a ngi nii xale bu jub bu nangu ñu di ko tagg ci kanamam di ko wan ne ko kookoo la gën te mën de mën ngaa def ni moom mën ngaa dem sax bëggan ko mu ngi aju ci sa góorgóorlu rek xaleel moom daf mel ne appareil photographique li muy gis ak li muy dégg day dal di dugg ci xolam daf ci sax daf koy fàttaliku bu la gisee itam ni ngay jëfe dafa lay dal di roy te du ko yëg moo tax ma ne moo tax moxit al wasat maanaam milieu gimmee fa baax ci nit soo gisee ñaari kër yi nga xam ne nit ñu jub ñu am di koy rafet dafa ne xale bu fa màgge ba mu des jamono ji ñu toll jamono ji ñu toll moom xale yi dañoo bari dem ak dikk bi bari ñuy wàllante di loo yendoo gas balay jënt sa ñu suul ko ba nga xam ne ki nga yar li nga def ci moom lépp balay ëllëg moroom yi ñoo koy dindi loolu lépp nag ñu ko waral mooy yow kenn boo dee yar ñi la wër ñépp du ñu yar seeni doom yar day dal di gën a jafe rek nga xamal ne ko xaleel teewul mu am karaama li ñuy wax honneur anam xaleel warul a jëf-jëf yu tax ñu di ko yàq wala ñu di ko xeeb xaleel du jubadi du sàcc du dugg ci luñ ko dugalul du dëng dëngu tooñ du yàpp mag du xeeb kenn bu defee mu xam karaamam ñu xamal ko li jekkul ci deram xamal ko ne ko nekk xaleel téewul danga war a ame jikko yi fi wax jikko yi garmi da nga war a am jikko ju tedd xeeb loo ko xale yi nga xam ne dañuy dugg ci lu dëng ndax daf leen di wàññi rek ndeysaan pauvre jaabal yi nga xam ne ah, ñu dara seeni waajur leen yarul wala ñi leen amee yaruñu leen ñu jaar yoon woo xam ne gannaaw judduwuñu ca ba adduna bi dee am lu ñu bañ ñu juddu ci bi nga xamee ne yàqu-yàqu yépp def nañ ko muy lu rafet duñu xam mukk ne ñu dañuy defee ne jub nañu ndax lii la ñu jàpp ne moo normal fekk na loolu du baax xale bi war nañ koo xamal waxtu woo xamee ne ci la njéggalee gën xam ne lii moom boo ko defee bu la sa bu la ci sa ndey wala sa bàyyi bugalul police dina la ci mbugal wala beneen jaambur ci mbedd mi dana la ci mbugal wala da nga ci am mbugalum bàmmeel ni nga xamee ne jéggale noonu la rafete dafa am jamono yoo xam ne ak kaa yoo xam ne kenn du ci jéggale ku ci jéggale am nga bàkkaar wala tooñ nga ñu xamal ko nit wóolu la wóolu gim la wóolu nga dem abusé ci maanaam sukkandiku ci wóolu googu ba def ko leneen mu wóolu la moo xam ci alalam wala ci aw deram wala ci lu mu doon wóolu gi mu la ci wóolu nga dem def ca loo xam ne neexu ko foogul woon ne lii da ko ci def ñu wan la loolu ni mu ñaawe ak ni mu bone ak nit ki koy def ni mu ñàkke daraja fa yàlla te xamal la ne it loo gis mu dal nit ki ci àdduna am na lu ko waral benn defoon na ca ba muy gone wala waajuram defoon ko loo xam ne moo waral lii dal ko tey wala nga xam ne bu fekkente ne lii mu defoon suñ borom yërëm na ko ba bëggul àllaaxira ñëpp teew mu rus am gàcce mu teg ko ci àdduna kon nag wattandikoo def loolu la mooy tax nga mucc ci ci àdduna mucc ci àllaaxira ci loolu war da koy xamal ni war ñaare wax lu amul muy fen nga réeral ko ko lool ni mu mel ci dëgg-dëgg ndax fen du génn ci gémmiñu nit lu dul jóg na yëkkatiku jëm asamaan ba àgg aras bu àggee aras def jëmm ne man day maay fenu diw bu ko defee malaayika yi wër aras yëpp rëbb ko malaayika yi ci asamaan si yëpp rëbb ko bu ko defee suñu borom rëbb ko xam ne kon fen lu ñaawa ñaawal mën ngaa jaamu juróom-ñetti at fen far ko mu deñ nga xamal xale bi fen ni mu bone ci diine ak ni mu bone ci àdduna ndax boo dee fen ci àdduna kenn du la wóolu mën nañ laa dénk lu rëy loo xam ne wóolu laa tax ñu xam ne danga fen xaddis yi ñu daan jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax képp kuñ mës a xam nga mës nga fen benn bis duñu nangu sa xaddis fen itam kuñ ko xamal duñu nangu sa seede te nit mu ñàkk a mat seede dara jaam ju dellu gannaaw la dara jaam ju suufe la ku ñu nanguwul sa seede ci kaw suuf ñu nangu sa seede ci kaw asamaan maanaam yàlla du nangu sa seede ndax suñ borom dana nangu seede néew kii dafa faatu nga seedeel ko ne nit ku baax la woon suñ borom nangu sa seede soosu bañ a seet sax waa ji ndax li ñu wax dëgg la wala du dëgg ngay fenkat wala nga mas fen fen wu rëy ñaari yoon wala ñetti yoon fen wu ndaw wala nga habitué ci fen fen wu ndaw wala teguloo fen muy dara suñ borom du nangu sa seede waa suuf waa kaw suuf bu ñu la xamalee du ñu nangu sa seede waa kaw asamaan du ñu nangu sa seede te fen dafa am lor ju ci ànd ndax ki gëm li nga ko wax te fekk du dëgg mu gëm ko ba sukkandiku ci jëf wala mu sukkandiku ci wax fekk nekk li ne wax na nu amul ndax dafa la gëm yow mi ne nangam am na te loolu mooy li gën a bari ci jamono ji ba tax na léegi nit ku baax dana fen fen gi mooy dafa dégg gëm ko daal di koy wax fekk li mu wax dara amu ci ki mu ko déggee nag moo fen danga nga xamal xale bi yépp yuy jóge ci fen xamal ki kuy fen ni mu ñàkk daraja ci àdduna ak ni mu ñàkkee daraja fa yàlla xamal ko dimbali nit ku ku lot xamal ko mag yónni la nga bañ niñ la koy faye boo demee bay mag ak niñ la koy faye ci sa bàmmeel ndax xaleel dafa war a wormaal mag ragal ko mag dafa war a yërëm xaleel te lu mu ko xamal ci lu baax lu mu ko xamal ci njëriñ lu mu ko xamal ci lu koy lor mu laa biire ko ba loola du ko dal buñ demee ba nga xam ne nag mag mi ñemeetu la wax xale bi digal ko wala wax ko lu ko naqari xale bi itam faaleetul mag mi bu koy wax du ko déglu adduna àgg na ci yàqu foo xam ne mën nañ ne ci junni ñu deexee bu kenn wala ñaar wala ñett muccee bari na ndax xale bi war na meloo meloo woo xam ne fu ko mag mi fekk ci lu bon génne ko ca muy déglu itam mag lu mu ko wax mu xam ne lii mooy lu baax du ko tontu waaye léegi xale yi bu ñu dee football te romb leen ñu dóor la bal bi am na ci xale yu néew benn benn yoo xam ne ñu téye bal ba nga jaar waaye booy jàll rek ñuy tàmbali di dóoraat bal bi mën naaw ba romb ak jot la dal la te dañuy wax nu yàlla baal man wolof laa waaye wolof bari nañu woyof bopp de bu ñëpp woyoful bopp it bari nañu ndax luñ gis rek topp ca moom lu ñu gis ànd ca te itam dañoo yomba yóbbaale ci yu bari loolu ma delloo ci xel la jaar nañu ci béréb dëkk tubaab yi mel ne Espagne xaw ma seet nga ko wala de xale yi bu ñuy football boo leen jubee rek ak li leen kenn yarul lépp ñu téye bal bi ba nga jàll ay tubaab xale li tubaab fii da nga leen di romb duñ yëg sax ne yaa ngi jaar ba dóor la ko loolu du dara dul woyof bopp ak lu ñuy tuddee li tubaab di wax sous développement nit moom bu fekkee ne sous développé la su développé la ci jëmmam ci yaramam su développé la ci xelam su su développé la ci xolam su développé la ci léppam su développé la ci léppam ndax li nga xamee ne bu njëkk bi jaam daawoon am jaan bi xelam nekkul ci lijjanti dara lépp dañ ko koy lijjantil di ko jox añ rek di ko liggéeyloo du xalaat dara moo taxoon mu gàtt xel bu su doomam juddoo itam gàtt xel naka noonu képp koo xam ne dañoo yor sa lépp di la ko lijjanti di la ko doxalal yow sa yoon ci dara doo xam dara ndax boo déggee ñu naan kajoor xel dañoo am xel dañoo mën a làqal ci àddina dañoo mën a wor que ay buur lañu ñu woon ñoo xam ne ñoo yoroon réew mi di ko doxal bu ko defee ñooy xalaat nan la nit ñi def ba rëcc nan la ñuy def ba gën a not nit ñi nan la ñuy def ba da nga lijjanti àdduna bi nan la ñuy def ba yàqu-yàqu bi ñu defar ko kii xalaat nag bokk la ki nga xam ne day gis rek lëf mu topp ca wolof bu nit defee fii euh, dara am ca dara ñëpp daal di jóg def mu daal di yàqu wolof buñ gisee nit ki mel nii ñu di ko xool ñëpp daal di koy roy buñ jéggee fii bu aw way xewee fii xale boo romb ma koy woy bu fecc xale fii xale boo bu fecc bu fecc moom lay fecc bu jóg fii ñu xewal ko léegi bu fekkente ne enregistré nañu cassette boo xam ne ay caaxaana ca nekk buñ ko jaayee mooy gën a jar kaset boo xam ne wax yàlla lañ ci wax moom duñ ko faale sax loolu lépp lu dara du lu yàqu yàqu yàqu nit day am hmm? na ay question waaw gannaaw am na ay laaj ne ñu te gannaaw fanweeri minute dañuy taxaw hmm, ba bañ a duggati ci détail gaawal bokk maanam waxtaan wi rek ci nekk rek dafa am njëriñ eh, kon dimbali dafa baax dimbali ko lot war nañ koy dugal ci boppi xale yi war a dugal ci ñoom itam eh, li ñuy tubaab di wax intérêt général loo xam ne lii ndax nit ñi fi mu nekk kenn ku ci nekk lu la jariñ te fi rek moo la jaral jóg moo jaral sonn waaye luy jëriñ ñëpp seen xel du ca nekk mag ñi sax fàtte nañu seetatuñ ko rawatina nag xale yi te loolu mooy tax jamono ji gën a xat gën a metti gën a tiis gën a naqaree defar ndax bu fe fekkee ne kenn ku nekk lii digg ci sa poos rek nga itteelu ah du baax mukk day yàqu rek te man yafal xayra laa ya'dam jawaaziyahu laa yadhabul urfu bayna allahi wan naas jëf joo def rek muy jëf ju baax wala muy jëf ju bon fokk daañu la ko fay bu la fekkee ne yaa ngi jëf-jëf ju baax ñu fayee la jëf ju bon nit ki moom ngay defal lu baax mu fayee la lu bon waaye yàlla moom moom waxtu wa nga defee lu baax te ngir yàlla tax nga kooka fayee la lu la naqari ca la sa tuyaaba di gën a yokkoo ci lay gën a baree ci lay gën a amee solo bu fekkee ne laaj bi dana bari xalaat lañu dana bari mën nañu ci dal di dugg kon ba li ma noté woon fële sànq sa kii bi sax buñ ko séddalee ñeent xaaj xëy na benn bee ci bon am na njëriñ lépp waaye nañ dem ci laaj yi ndax laaj yi mooy xëy na li leen gën a itteel luñ ko looy laaj nga bind ko andi ko fii ci seexloo ñu tontu la ci wala nga ñëw fii taxaw laaj laaj bi ñu tontu la ci ku na laaj it ñu nag rek waaye laaj bi baax na Mor Gueye waaleykum salaam. ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay bu dal soo fan ngërëm la. te gannaaw loolu nag dafa am ay laaj yoo xam ne bindoon naa ko déglu ko ci sa waxtaan. benn bi yaa ngi ko def woon nation bi nga wax ci ay affaires yu ak pàcc nee na suñu borom dafa gërëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba décoré ko inna fatahna laka fathan mubiinan li yaxfira laka li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara nga ne woon su fekkoonte ne waxtu yaatu daf ñu wax bàkkaar mu xam ne mu dem waaw may ñaan yàlla waxtu yaatu mm-hmm. ko benn question bi ci def mm-hmm. daam tey moo ko posé ne mu ngeen di posé mu ne dafa dégg ci rajo Dunia. benn waarekat. mu ne li tax ñuy tere li alquran. sëriñ bi ko tere. mooy dafa xam ne su ko su ko firee. nit ñi dinañ comprendre lan mooy alquran te kon danañ ñàkk taalibe. dëgg la waaw ñetteelu question mooy. ci njàng. Hmm. da ngaa waxoon ne jiw bi ñett façon la. Hmm. waaye ñu doo ko ràññee. d' accord am na yeneen ñaari questions yi. waaw ñu wax yi ba noppi ñu wax ci bu njëkk bi mooy inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaghfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'axxara li yutimma ni'matahu alayka bala na àgg ci Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam daañu wax ne nitu yàlla siddiq dëgg fekkee ne daraja ji mu toll tey bu gannaaw ëllëgee dana ko weesu weesu goo xam ne fa mu tegoon yàlla démb ba mu àgg àggagul ci maqaama mi ak fi mu xam ne fa la war a teg yàlla tey dañuy soree soree goo xam ne bu geesoo fa mu tegoon yàlla bërki démb dana rus tiit mu jàppe ko bàkkaar ci moom muy ñaan muy jéggalu ngir ñu faral ko ba mel ne fii mu tollu tey fii mu teg yàlla rek fi la ko mës a teg naka njëkk ndax dugg na dugg na seen bopp wala loolu waaw maanaam nit yàlla day àgg foo xam ne yéeg gi muy yéeg ci yàlla maanaam xefiinu bët ak xippi ci ay turi borom ak i meloom ay junni junni dana ko ci feeñu benn bu ci nekk dana ko jox xàqam ci màggal ko ak wormaal ko ak fonk ko moom ci boppam dana ci am ci ay daraja yu yëkkatiku yoo xam ne bu geesoo fa mu toll woon démb fa mu na mu doon jaamoo yàlla ak na mu ko doon màggale dana ko weesu weesu goo xam ne dana rus ne démb tollu tegoon na fii yàlla yemale ko woon na fii wala doon na ko jaamoo nii wala nii la ko fii la ko nii la ko gëmee woon muy jéggalu loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul a xam xijaab digganteem ak suñu borom tabaraka wa taala bi mu ganee àddina digganteem ak suñu borom musu ci am lënt musu ci am menn lënt ndax aajowul jàng aajowul yar aajowul dara daanaka jaamu yàlla yi sax li du jaamam lépp mooy risaala bi maanaam li ñu ko yónni mu jotal ko bindee fii jotal bi mu koy jone jotal mbindeef yi suñu borom ci boppam tànnul malaayika mu ñëw wax ak bindeef yi yónni leen ci ndax malaayika kon nit ñi duñ ko mën a roy ndax du ñu doon ñoom ci dara suñu borom sàkk yonent ba gën a mat mu dikk di nit ki gën a mat gën a nitee gën a niroom nit ñi ndax ñu mën koo roy ba nga xam ne day juum di fàtte di lépp loolu lépp maqaamam ci yàlla moo ko waral ngir mat gi mu mat yonent ndax yonent dañ ne day wàcc wala yu day yéeg waa yi lu mu gën a jege yàlla di gën a wuuteeg nit ñi yonent na mu gën a niroo nit gën a niroog nit kese gën a wàcc gën a jege nit ñi doon la gën a mate ndax ci lay gën a mën a mata gën a matalee yonent gi ñu ko yónni sallallahu alayhi wa sallam dana nattale fekk aaya wàccagul mu xalaat ne lii kat nii la gën a lee suñu borom bu ko defee bu aaya ji ñëwee dindi ko ci loolu mu dal di jégglu la mu jàppoon ne moom la waroon a doxale te fekk loola du la yàlla bëgg ko ni mu def ci badar bi nga xamee ne xale nañ ba noppi te jàpp jaam yi dañ leen war rey wala dañ leen a war a laaj ak njot wala dañ leen a war a euh, jaam def leen jaam mu laaj sidna Omar ak sidna Abu Bakar moom xalaatam ànd ak bu Abu Bakar sidna Omar moom xalaatam di yéefër du mbokk buñ jël ci ñoom alal buñ nañ leen rey bi nga xamee ne aaya ji wàcc na dal ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu dafa ne bu safara wàcce woon asamaan dinu lakk ku dul Omar du ci mucc ndax Seydina Saad Saad ibn Muaz moom dafa ne nañ leen rey lakk leen ndax ni ñu yàqee l'islam ak ni ñu téye tuub ni ñu ni ñu baree ak li ñu yàq nañ leen rey lakk leen li tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar rek kay mucc Seydina Saad ibn Saad ibn Ubada Saad ibn Muaz moom d'accord na ci rey gi ak Sidina Omar waaye lakk gi mu ci indi te suñu borom rek a lakk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu safara wàcce woon asamaan ci lii nu wax ak lii nu def kon Omar rek ciy mucc lawlaa kitaabu minallaahi sabaqa lamassakum fiimaa axadtum azaamun aziim kon ñaareelu laaj bi moo di hmm? ñetti façon jinne yi jinne yi dafa am xadis boo xam ne. mu ngi ci naatul bidaayati wa tawsifu nihaayati bu Cheikh Malayni radiallahu taala anhu mu nettali xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jinne ñetti xeet lañu xeetu jinne woo xam ne ñu ngi mel ne yiy dox ci kaw suuf diggante jiit yi jaan yi wund yi xaj yi picc yi nga xam ne da leen di gis ñu niroom nit ñi te jinne lañu loolu moo tax eh, boo jàngee fiq danga gis ne madinatul munawwara a war a xaraam na nga rey fa jaan lu dul nga diisoo moom ñetti yoon boo gisee jaan ji nga ne ko yow jaan jii kat yaa ngi ci bérébu yonent bu tedd bi xaw ma jinne nga xaw ma nit bu ma feeñoo ci gannaaw tey bu ma la gisatee kat danaa la rey bàyyi ko mu dem boo ko gisatee waxati ko loolu bu sa ñetteel ba nga koy soog a sañ a rey ndax ay jinne dañ fay nekk nekk jaan yu nekk jiit yu nekk leneen te feneen itam dañ fay nekk feneen fu mu doon kon li tax ñu ñu santaane diisoo boobu moo di da nga rey jinne ay mbokkam ñëw fayu wala yomal xiyaam nga di ko layoo muy bakkan loolu moo ko waral bu fekkente ne nag jinne yooyu dañoo melaw noonu mu am ci itam ci jinne yi ñoo xam ne dañoo mel ne ngelaw mooy li wolof fii di wax rab mën nañoo dugg ci baahima mën nañoo dugg ci nit ci yenn jamono ci yenn position ak béréb yoo xam ne boo fa nelawee yenn ti jamono benn jinne yi boo muurul sa bopp ñu mën la dugg ñii boo muurul say ñu mën la dugg ñii boo sa dox ñu mën la dugg xam ne kon ñu naan nit ki dafa amee ay rab léegi wala yu mel noonu le ñetteelu jinne yi ay dañoo mel na nun ñoom togg nañ leen jëf daañu am bàkkaar bu ñu defee bàkkaar bu ñu dee yéefar bañ a tuub yomal xiyaam fa yéefar jëm lañu jëm bu ñu dee jullit te suñu borom baal leen lañu ñu jaamu yàlla bu baax ñu dem àjjana yooyu mooy ñetteelu jinne yi kon ñetti xeet yooyu mooy xeeti jinne yi hmm? mu ne mu ni eh, mu ne mu ni mu eh, ne waaw daf daf daf mooy dafa xam ne bu ko firee taalibe dañu xam lan mooy alquran te bu ko xamee dee dana wax ju wax ju reeloo reeloo reeloo reeloo la wax wax ju wax ju reeloo reeloo reeloo reeloo la wax reeloo reeloo reeloo reeloo la wax wax ju reelu ko xam ne ku jàngul sax weesu nga loolu xanaa ku jàng xadis lil qur'ani zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sabati aqdam ne lil qur'ani haddun wa matla'un ma min harfin min furu'i qur'ani illa wa laha zahrun wa batnun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al qur'an dafa am biir am bitti biir boobu amati biir biir boobu amati biir biir boobu amati biir yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu génn fekk ñuy werante ñaari aaya yu féeroo mu mer ba mer mi feeñ ci kanamam mu ne leen suñu borom santu leen lii lii ngeen def ñu njëkk ña alku woon la leen jiitu lee leen moo leen alal alquran ci ne wa maa yaalamu taawilahu illa allah qurani zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sabati axdun ne lil qurani haddun wa matlaun ma min harfin min furud alqurani illa wa laha zahrun wa batnun yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran dafa am biir am bitti biir boobu amati biir biir boobu amati biir biir boobu amati biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu génn fekk ñuy werante ci ñaari aaya yu féeroo mu mer ba mer bi feeñ ci kanamam mu ne leen suñu borom santu leen lii lii ngeen def ñu njëkk ña alku woon leen jiitu lee leen moo leen alak alquran ci boppam ne wa maa yaalamu taawilahu illa allahu wa raasixuuna fi l ilmi yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina wa maa yadakkaru illa ulul albaab alxuraan ci boppam nee na taawiram kenn xamu ko lu dul yàlla ci boppam sëriñ bi nga xam ne mooy bañ ko firi alxuraan suñu borom daf ko jox xam-xam ndax wax ci alxuraan ak wax ci tawxiid kooku moom waxtaane nañ ko ay yoon li ci gën a woyof mooy nit ki bu demee ba toll ci sukuraat day jànloog pas-pasam lu ci dëng dana ko yokkum tiit lu ci jub dana ko yokk bànneex ak mbég bu fekkente nag li mu façon ci tawxid ci jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ak ci ay melom ak ci ay turam wala ni mu façon ci lim ni mu firee alquran dëng na dana tiit ñaaw njort ci boppam te bu deewaalee ñaaw njort googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na ngeen rafetal seen njort ci suñu borom maanaam bu ngeen di bëgg dee ndax suñu borom mu ngi tollu jaam bi fa ko jortoo rek kon bu fekkee ne yaa ngi ñaaw njort ci sa bopp jàpp ne da nga dem safara dee ci loolu ndax ni mu ko waxee woon rek al al yamutu ala ma aasha alayhi wa yuxsharu ala ma mata alayhi bu keroog bis penc baax ci loolu nga xam ne moom nga deewaale ca noonu lañ lay dekkee ca lañ lay dekkale nga dekki ci loolu bu ko defee da ngay texee di loolu moo waral ndax ci tawxid jëmmi suñu borom yu ci aju ànd gi mu ànd ak bindeef yi wala suñu borom ñu wax naan ànd naag way muñ ñi wala ànd naag nangam ànd boobu wala maa way dañ ci coow waaye képp ku xamul jëmmi suñu borom ja nam mel ak nam demee loo xam ànd gi mu ànd ak bindeef yi ban xeetu àndin la yooyu nag di yoo xam ne day rékki gëm di ci gëstu ak di ci werante day rékki gëm ñi nga xam nag dañoo xam alquran dëgg moo tax ñu ragal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul firi alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim xamal jaam ñi mooy liñ leen digal ak liñ leen tere te mu nekk ci alquran mu biralal leen ko ci sunna sunna nag mooy li mu wax muy hadis ak li mu jëfe wala li nit jëfe ci kanamam te waxu ca dara alquran sayyidina Abdullah ibn Abbas dafa ne laay ji naan allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadirun bu ma ko firi woon rek ñu dagg sama baat bu ma ko firi woon rek ñu rey maa ki doj Seydina Abu Hurayra ne jëlee naa ci yonent bi la alayhi wa sallam ñaari xeeti xam-xam benn xeetu xam-xam bi yullil naa leen mbuus mi bi ci des nag su ma ko feeñaloon ñu ñu dagg sama baat yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne inna min al ilmi ka hayati al maknuni laa yaarifuha illa al aarifuuna billahi fa ida qaaluha laa laa yakfuruha xaw ma laa yukazibu lu mel noonu daal kenn du ko weddi ku dul ahlul iqtiraari billahi suñu borom am na xam-xam bu indi bu ndeefi bu mel ne lu ñu nëbb mel ne nen bu ñu tëjul la nekk ca biir mu ne ñi ko xam bu ñu ko waxtaanee daañu ko weddi waaye ñi ko weddi du ñenn ñu dul ñu waru ñi waru nag mooy ñi nga xam ne lu ñu xamul weddi ko xootuñu ci xam-xam xootuñu ci gëstu ñu ci xalaat amuñu sëriñ bu leen jàngal euh, xikma wala mu jàngal leen xam-xamu tasawuf wala baatin te luñ xamul weddi ko mooy moo gaaw ci alak nit alquran ñi ko ragal bay tere ku ko firi yu mel noonu lañ ci ragal ndax waxal yàlla lu mu waxul lu doy waar la ndax joxañ rek bu ma joxañee te xamuñu li nekk fii ci sama ci sama kanam fii joxañ bi jëm dafa bari te xamuñu lu ma ci jublu alquran bi yàlla ne ma alamu taawirahu illallahu rek la ko nit ñi war a ragal maam Cheikh mas tay bis wax ci mbiri alquran ba ne taawil yi yomal xiyaam rek lay feeñate boobaa lu muy jëriñati fekk na wéy na kon alquran dafa reglu alquran dafa reglu alquran dafa reglu ah, jàng ko waare ci rek ñi nga xam nag ñooy wax yu mel noonu nga xam dañoo tondal mbir yi ba mu doy waar mooy ñi nga xam ne ñenn ci ñoom dañu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ko lu ko suñu borom xamaloon rek xamal na ko ne yi kon moom kon yonent bi gënul xamul leneen lu dul li mu xamal nit ñi rek kon gënul ëppul xam-xam nit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha maay réewum xam-xam kon kay li mu xam te aliyum aliyum abi talib mooy buntu xam-xam mooy buntu euh, réew moomu njëndil xam-xam loolu xam-xam boobu kon fu mu nekk nit ñi de xamuñu ko loolu sidna Abu Hurayra waxoon nit ñi xamuñu ko loolu euh, sidna Abdullah bin Abbas waxoon léegi nit ñi xamuñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xudu jël leen seen ñaari sulu si xam-xam jëlee leen ko ci ndaw su xonq si tuut si dégg nga kon am nañ ku ci nekk xam-xam bu la yàlla jagleel sayyidina Xusayfatu bnul Yamaan suñu borom def ko ndax dafa ne yonent bi sallallahu alayhi saaba yi dañ ko daan laaj lu baax man ma di ko ma koy laajee lu bon ko daan laaj ku def nangam ban yooyu ngay am man ma di ko laaj ana lan mooy yàqub jaamu yàlla ana lan mooy alal nit ana lan mooy yóbbu nit safara ana lan mooy mettil sukuraat ana lan mooy naafiq di ko laaj yooyu mun mu ne nag su yonent bi nga xamee ne gis na ne man dong ci saaba yi maa itti yoo xam-xam boobu moo tax mu xamal ma ko jagleel ma ko ba nga xamee ne Sidina Omar ci boppam bu bi yàlla ne wala tusalli ala ahad minhum abadan wala taqum ala qabri bi suñu borom teree yonent bi naafiq yooyu bu mu ci jullee kenn bu mu ci taxaw ci bàmmeelu kenn Seydina Omar daf daan def bu nit dee day xool ba xam Xusayfa dem na ca dëj ba wala déet bu ca demul rek du dem ndax day day daal nekkoon naafiq la li tax euh, Xusayfa demu ca bu fekkee ne Seydina Xusayfa dem na ca dëj ba rek a nangoo a ànd ci jullee nga xam ne kon Seydina Omar daf daan wax Seydina Xusayfa ne ko ndax xam nga ci man jënn jikkoy naafiq a dal xam ne kon suñu mu indil jaam ñi li ci nit ñi xam tuuti la bu dee téere yi sax téere yi sax ka fi dàq jàng li mu gis ci téere yi li mu gisul ëpp na ko téeméeri yoon téere yi fi yi ñu taalib yi fi ñëw fii ci Sénégal buñ seetee dañ naan lu fi néew la téere yooyu ci boppam yi ci sànku yi ñu ci bind mu des fi gannaaw alquran ak hadis lu ci néew la kon jaam bi li ko suñu borom di xamal te luy jaaree ci téere yi kenn xamul lu mu toll loolu yàlla mooy seet jaam ba ko soob mu xamal kon la ko la ko yéene ci xam loolu moo waral ñii ma waxoon léegi muy Abdullah ibn Abbas Ali ibn Abi Talib Hudayfatul Yamani Abu Hurayra ñoom ñëpp kenn ku ci nekk Aïcha ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk lala suñu borom xamal ci loo xam ne ndax Seydina Ali dafa daan wax ne inna hauna la ulumun jamma inna hauna la ulumun jamma xam-xam bu baree ngi fi bu ma gisoon ko ko attan bu mbax ko ko mu daan wax ne gis naa ci xaq li ñuy jaamu ne dugal naa sama lamiñ ci sama biir gémmiñ junni bunti xam-xam ubbiku ci sama xol bu ñu ma tegaloon njaganaay euh, ma toog ci maanaam buñ ma tegaloon photo yi nii rek ma toog ci danaa atte ahlul tawret seen tawret atte ahlul injil seen injil atte ahlul zabor seen zabor atte waa alquran ñooñu waa alquran yi ci seen alquran suñ borom yemanewul dara dara yemalewul dara te ajul lenn ci lenn lu ci nekk daf ko defee coobareem ki mu bind def ko yonent bi mu koy def yonent defalagu ko dara ki mu bind def ko seytaane ba mu koy def seytaane er, defagu ko dara bon kon suñu borom coobareem képp koo xam ne loo xamul ne kenn xamu ko loo amul ne kenn amu ko loo mënul ne kenn mënu ko ci réer nga nekk te ci ngay dee. waaw kii laaju tasawuf la mu yoon wi nga xam ne mu tasawuf bi dafa tàmbalee maanaam mu tàmbalee mooy ak taw ba jeexe al mushahada waaye dafa diggante boobu di ne ci diggante moom la xamul ji desit mu ne ci biir yoon am na ay xaal koy dikkal comme xab ka fas ko xëy ba kumtu ak wëcc ak shawku ak shawru bil fana ak rayba anil xudu nga ko ci ñu leeralal ko yooyu tey muy ak xaal euh, dafa mel ne xaw a ci moom foo tàmbalee woon tàmbalee woon fan bopp bi. taw ba jaar. mu ne mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. mooy boroom ki nga xam ne moo jóge ci an nafsul amaaratu bi suu'i ndax nafs yi dañ leen a séddale juróom-ñaar nafsul amaaratu bi suu'i nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu nafsul mutmainnatu nafsul raadiyatu nafsul mardiyatu ak nafsul kaamila boo seetee yoon wi boo ko dee wax mën nañ koo melale nangami melo yu bokkul mu mel ne bu fekkee ne yaa ngi jóge fii jëm Louga am na yoon wi ngay jaar am na yeneen yoon ngay jaar bu nu neexee yi ngay gis ci yoon wi nu bàyyi wax yi bu la neexee nu bàyyi wax yi fekkee waxoon ne ko woon na yee yi waxoon yëpp boo bokk wuuteeg yekkee waxoon wala nit ki jaar weneen yoon bokk bokkul ak bii ndax li ñuy wax maanaam tajriba ku nekk ak sa expérience waaye nag am na yoo xam ne ñoom ñoo ca bokkale yoo xam ne du du soppi ko nafsul amaaratu bi suuy mooy euh, nit nga xam ne nafsoom daf koy xeet ci lépp lu ko neex lépp lu neex muy bànneex bu xaraam bu dagan bu bon maanaam rek li neex bakkanam daal mooy moom la ko bakkanam di digal ndaxte rawxaaniyam amagul kattanu ëpp doole bakkanam ba du yëg li ko bakkanam di xeer mu ëppale ko boppam ci yëpp mooy an nafsul amaaratu bi suuy nafsul lawaamatu bu fekkee ne léegi euh, euh, ba euh, góorgóorlu na góorgóorlu ba not bakkanam ba dootu ko xiir ci lu bon waaye dana di juum ndax mu ngi mel ne góom boobu mu amoon àggagul ci léegi xaw na wér tuuti waaye boo ko laalee tuuti mu metti mooy an nafsul lawaamatu mooy bakkanam bi nga xam ne nafs bi nga xam ne bu defee lu dul noonu mu di ko yedd mu di ko jóg di ko rëccu mooy an nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu moo ca tegu yooyu yëpp sax détaillam yi ko li mu laaj dafa bari ba ca nafsul kaamilatu bu ci nekk aku meloom dafa am lawnu maanaam couleur am itam euh, mandarga am itam tolluwaay boo xam ne noonu la ko nit ki yége bu leen neexee itam taw ba boobu euh, maqamatul yaqin ngi fi comme ni borom Imrul Qays ni mu ko énuméré xawfun raja shukrun wa sabrun tawba zuhdun tawakkulun rida mahabba juróom-ñeent yooyu yëpp wante bu fekkente ne yooyu yëpp ay màndargal yu des waaye bu nu seetee nag yoon wi ci ni mu gën a gàttee diggante nu bàyyi teg fee xalwa ak jëlwa teg fee léegi al hayba ak al teg fee ndax bépp boo xamee nit ki àggagul ci tamkiin ni nga xame ne nit doomu aadama suñu borom daf ko bind ci turam yi meloom yi léeg-léeg jaam bi nga xam ne mu ngi def jihaadu nafsi day toog taxaw ci xani ji suñu borom nekk léeg-léeg mu nekk ci wakiilu léeg-léeg mu nekk ci melo woo xam ne day nekk sabuur wala shakuur nit daal du day am ay soppiku tey jii nga bëgg ëllëg nga am nga am naqar te doo xam ne nangam la tee wala nga tayal wala euh, sa xaal daal kiiwul yooyu yëpp bu fekkente ne nit ki mooy tëlawun yooyu boobu mooy ki àggagul ki nekkagul ci tamkiin bu demee nag ba nga xam ne weesu na foofu ba àgg ci tamkiin dootu soppiku dootu soppiku ci wet am na wet goo xam ne dootu ci soppiku mukk ni nga xam ne nag mooy tàmbali bi euh, tawbatu ba tey bokkul ak soobu yoonu tasawuf soobu yoonu tasawuf moom bu fekkente ne euh, da ngaa tàmbali dugg ci ak ngay njëkk a xam not ko ba nga xam ne mooy baas bi doo lu mu la tere doo ko def lu mu la digal danga nga koy def nga fas yéene nag xam ne sharia xam ko rek du la àggale ci yàlla jëfe ko xam ko jëfe ko rek doo ca yem ba am la nga bëgg nga soog a sóobu nag ci yoonu tasawuf boobu ñu ngi la tuddee al muridu ci yoon wi gën a gàtt al muridu day dem ba nekk muraad ba àgg ci wusool dootul booba nag dootul tudd ndax al muridu mooy képp koo xam ne rek yaa ngi sóobu ci yoonu yàlla ak yoon tarixa boo mën a nekk mooy murid boo seetee téere tasawuf yi li xaadir yi bind li tijaan yi bind li murid yi bind saa saajili yi ak dabaaxeen yi bind kii soog a dugg ci yoon tasawuf murid lañ ko tuddee mooy ki nga xam ne bëggatul dara dul yàlla rek la bëgg bu dee dëgg ci moom mooy al muridu saadiq maqaam mu kawe waaye nag balay dem ba nga xam ne léegi xaal kilo laajoon laaj bi xaal féeg ak góor ci tëmkiin xaal ak maqaama li ñuy wuute xaal mooy kii def tëlawun ak gu ci tëmkiin nga xam ne yii saa xaw ragal yàlla day nekk ci moom yii saa boo xam ne dina yëg waaye da ngay tiim melo yooyu yëpp wax wala wala ca neex dem xaal nag du ajuwul ci sa coobare moom daf buy dikk doo ko woo buy dem itam du càggin yaa koy sabablu moom ku àggagul ci lay dal ki àgg ci boppam maqaama lay doon maqaama mooy melo lay doon woo xam ne léegi mënatoo koo dindi sax ci sa bopp kooku mooy ki àgg ci tamkiin diggante kon xaal ak maqaama noonu la ñu wutee xaal nag feeg àggagul ci tamkiin maqaama moo mën a toll bu fekkee ne yaa ngi bëgg àgg ci fanaa boo àggee ci fanaa nga xam ne fanaaw mooy jeex ci yàlla ba yëgatoo dara danga ci dem ba nga xam ne dootoo xam ne suukar ak kaani danga nga ci dem ba doo xam ne lu tàng ak lu sedd ah, xalaaj am benn jamono boo xam ne dafa romb tëgg bi nga xam ne dafa boyal safaraam teg ci weñ gi ba mu xonq ñiimam gi mu koy jàppee réer ko mu ñëw dal di loxoom ci safara wi jàpp weñ bu xonq gi téyel ko ko ne ko dóoral muy dóor ba àggale te yëgu ko te nekkee doo yëg dara dara doo ko yëg doo ragal itam dara dara dara doo bëgg dara suñu borom rek ngay yëg moom ngay bëgg mooy nekk ci sa bopp fanaan boo yàggee ci fanaaw nag ba yàgg ci ba miin ah, melo woowu ba miin ko ba miin ko ba nga xam ne léegi dootu la yàqal dara mën nga toog ci nit ñi di waxtaan te du changé ci yow dara yaa ngi soog a àgg ci tëmkiin waaye fanaaw bi li koy waral mooy bala nga ci àgg fokk li nga xam ne mooy at tajalli benn at tajalli wasfi wala at tajalli ah, daat yi li maam Cheikh di wax ñaari bayt yooyu xayaaka rabbul wara rahmaanu xayaaka wa bi shuhudi ma ak tamkiini bayaaka sëñ Tuubaa la ko daan wax abqaaka bizaati albaqaau bizaati moo gën a kawe ci mm, xeeti baqaaw yi abqaaka bizaati saxwan saxu mooy ki nga xam ne nekkatul ci sukkur maanaam ki mandi ci yàlla ba nga xam ne mandi na ba yëgatul dara xàmmeetul dara mooy ki ma doon wax léegi bu demee ba nga xam ne mandi tamit rees na ba nga xam ne fii bi bu ci nekkee day mel ne mu ngi nekk feneen na mu mën a xamee li ci adduna noonu lay mën a xamee la foofa kooku moo àgg ci albaqaaw bi zaati albaqaaw bi bi sifaati moom àggagul ci melowoo waaye ba tey mi ngi ci baqaa albaqa bi zaati saxwan saxu mooy ki nga xam ne amatul dara lu ko topp ca mandite ma nga xam ne daal dafa dellu si ba mel ne nit moo ax li ñuy wax naan yonent day wàcc wàllu yi day yéeg waaye wàllu yi itam dana wàcc bu àggee ba nga xam ne àgg na ba àgg day dellu si niroog nit ñi ci lépp bu dootu wuuteeg ñoom ci dara albaqa bi zaati saxwan an foofu li nga xamee ne bi mu waxee ne min ba adima bi ci jàllil wax si af naat nga xam ak euh, tëjal li euh, euh, waxi maam Seex sax moom li ma ci xool la mu bàyyi noonu moo ndax moom moo ki mu ko waxoon rek ñoo ko xam kon nag keneen war koo jéem a xam murid ak muraad waaw delloo ma murid mooy ki nga xam ne yàlla lan na mu ngi jëm ci yàlla àggagul al muraad mooy ki nga xam ne suñu borom ki nga xam ne suñu borom dogale na ko ni hadis bi yonente bi sallallahu alayhi bu suñ borom bu jaam waa doxee jëm si suñu borom suñu borom waaxu jëm ci moom dogale ko bu waaxoo jëm ci moom suñu borom ñukk jëm si ci moom bu ñukkee jëm si suñu borom suñu borom daw jëm si ci moom dafa bëgg a wax ne suñu borom day gàttandu jaam bi def lu baax jëm ci moom almuraad mooy ki nga xam ne mel ne suñu borom a ngi daw jëm ci moom tuddeetuñ ko murid rek waaye muraad la itam nekkoon na murid waaye génn na maqaam boobu ba nekk ci muraad muraat nag dafa yaatu moom kenn dootu ko génn moom boo ci xasee ba dugg ak maqaam yi ngay dox ci diggante bi yépp ba ba ngay àgg ci al baqaau bi zaati teewul yaa ngi ci muraat ndax al muraat mooy ki suñu borom nammal boppam kii dafa namm yàlla jëm ci moom kii suñu borom moo ko namm moo jëm ci moom suñu borom moo ko bëgg moo jëm si ci moom moo koy xëcc moo ci nga génn murid ak muraat loolu la wutee wutee banati laaj waaw kii dafa di laaj boo xam ne moom laaju àddina la. Mm. benn bi laaju bii la benn bi bu tax ñu ko ci benn kër. mu ne moom xam nga yooyu laaj sax ñu naan su mooy góob ne Sénégal mu tëdd ko rek ñu tëdd extérieur daal parce que dafa war a béy. bàyyi yooyu nekk na ci mi arab boobu. danañ ñu koy groupe bi nga xam ne dañuy ñëw ci jàkka ji fekk iliman bi ba noppi. Mm-hmm. ndax mën nañoo wut iliman wala dañoo war a gis kenn par kenn. aw ah, dañu war a julli kenn par kenn ko kay lu moom lu yomb lu leer la dañuy bañ fekk na nag gis nga illa bu amee illa ak sabab bokkuñu sabab bu amee la mu sabab mën na am mën na ñàkk illa nag bu xasee taxaw rek acte bi daal di taxaw dootu du du dàqu bu illa dàqoo itam acte ba dàqu léegi kooku illa la lii illa bi moo di ak mbañal la ñuy wattandiku ak wujjale bu fekkee ne jàkk ji am na ilimaani ratib ilimaani ratib ji julli ba noppi mbooloo mi topp ci moom beneen mbooloo di ñëw ñëw si day mel ne kuy boox ilimaan bi day mel ne ku koy xatal ci li mu nekk ndax moom rek fi war a jiite ndax mooy ilimaani lu dul mu dem wala mu am ngant euh, naib bi wuutu ko tere googu ñu ko tere nag bu fekkente ne gannaaw bu dee illa même bu fekkente ne illa kii boobu dàqu na bu dee bu dee sabab moom bu fekkente ne eh, sabab bi dàqu na dootu dañ maanaam ku ñëwati eh, day dañ ku ñëwati mën a nekk mbooloo waaye gannaaw illa la moom noone googu xas na tax na ñu tere ko ndax illa boobu tere bi moom du dañ tere bi du dañ bu fekkoon ne yow dangaa ngaa romb di dem ànd ak sis ñaari ni wala sa kenn nitam nga ñëw ci jàkka ji imaam mi ratib julli na ba sëlmal ak mbooloo mi euh, doo ko jiite da ngay julli mu julli ndax tere gi ñu ko tere te rek dañu ne illami yi nga fi mu nekk ci fiq atte yu bari yoo xam ne ci ñu mujj ñi jànkat yu mujj yi ñu ngi koy wàcc ak di ko jéem a dindi te fekk na ñàkk xam lay doon ñàkk xam illa ba ak ñàkk xam ne lii sunna la wala du sunna mu waral ñu bari ñu koy taawil taawil bu gàtt gàtt gàtt boo xam ne day dugal nit ñi ci lu ñu tere bonte ne sharia dafa xóot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek a peeg sharia bi mu peegee sharia nag bi mu fi jógee ulama yi dañoo lii ñuy wax maanaam tanzim nizam mooy discipline dafay lu war ci l'islam moo waral li tubaab yi tuddee ay école muy ay mazahib ngër yi ngirum imam malik ngirum shafii ngirum abu hanifa ngirum ahmad ibn hanbal bu fekkente ne noo ngi jaxase ngir yi nga ne rek kenn ku ci nekk ci dëgg nga nekk léegi euh, nizam boobu maanaam euh, discipline boobu day dàqu day mujj ñu man ci dugal lu ci bokkul te ki xam du ko mën a weddi ndax dafa naan xëy na ci ngirum diw sàng la wala xëy na kenn du ngirum kii waaye bi fi mag ñi nekkee te jàngoon ñoom ba xama xama xam dañu ne woon réew mi ngirum imam Malik li imam li ñu jëlee ci imam Malik rek ci la ñuy tënku loolu moo gën di diine ju sax ndax bu fekkente ne imam Malik ci boppam bi ko Rachid dee wax xam nga dafa amoon benn gouverneur bu ñuy wax Suleyman ibnu Daawuda moo dooroon imam Malik ci talaaqul mukrahi lay juusu booba euh, Mansour ci boppam dafa obligé woon doomu aadama yi ñu jaayoonteeg moom ngir mu nekk buuru jullit bi imam Malik nag bi ko benn waay laajee ñii ne euh, Suleymaan ibnu Daawuda moo ko moo yebal kooka dikk ne ko xam nga bu fekkente ne ki ñu fase ki ñu forcé ne la faseel su soxna nga fase ko parce que mooma du dog bu fekkee ne kon loolu ku ñu forcé li ngay wax li ngay fasante du dog kon ñi jaayante kooku amirul mu'minin bi te fekk na euh, daf leen a forcé kon bay abi jàpp leen ñu bëgg nag ñu euh, pièce boobu nag ñu tàndar ko imam Malik mu ne talaaqul mukri maa ngi dugg sax ci loo xam ne bokku la li ñu laajoon euh, euh, waaye mu gàtt mooy bi nga xamee ne kii man kii Rachid Rachid laay wax bi nga xamee ne Rachid moom dikk na aji tax dem Madina gis imam Malik weddi wan ko ne Suleymaan ibnu Daawuda li mu def man santuma ko ko tan lu naq lu ma naqari la dal di teral imam Malik mais danaa jàpp kee imam Malik ne ko bàyyi ko mu ni mu ne imam Malik Muwatta bi mu bindoon danaa ko bind lu bari yónnee ko ci réew yépp ñi di ko jëfe yeneen téere yépp ñu dindi ko imam Malik daf ne ko bu ko def ndax saxaaba yonent bi sallallahu alayhi dañoo teqali ko ci réew yi saxaaba yi bu ci nekk la nga jëlee ci yonent bi nga leen jàngal danaa imam Malik moo bañ ñu indi foo xam ne ngirum keneen a fa nekk ñu di fa imposé motta maanaam ay xalaatam rawatina nga bëgg a jaxase léegi ngir amatul ñi nga xam ne alxuraan ji noonu lañ ko def dama koy faral di jàmbat toujours léegi fii riwaaya bi ñu daan jàng ak xiraa bi ñu daan jàng mboolem ñi fi mokkal alxuraan ak ñi fi mag ñi jàngale woon ñëpp ba Maroc ba Mauritanie ñoo bokk benn benn benn riwaaya ak benn xiraa noonu lañ ko daan jànge léegi gannaaw réew yi dafa gëndoo waa Misra di fi maye ay kaamil waa iraq di fi maye ay kaamil waa xadramoof di fi maye ay kaamil waa yaman di fi maye ay kaamil te jàngin yi bokkul fi mu nekk alquran ji bu ñu mel ne toolu pël kii jàng bu yàqee it <laughs> doo mën a tëb tëb ne koy yàq nga ndax da nga naan xëy na xiraa diw lay jàng lay moom lay jàngee yooyu yëpp ay discipline la yoo xam ne yu dëggula la yu fi mag ñi xaloon mag ñi fi nekkoon nga xam ne tubarka la ñu waar la ñu woon dañoo faboon seen dund jox koo xam-xam dëkk ci gëstu ak ak sottantey ak jàng ba niñ fi jógee léegi nag mbir yi gëndoo ñii nit ñoo xam ne tuuti la ñuy jàng fii dem jàng fee tuuti muy njàngum école nga xam ne du tax nga xam dëgg dëgg fiq na mu ware nga dikk téere boo jot rek la ca nekk ngay waaree da nga mujj jaaxal nit ñi ba nit ñi sax danay am ñu dem ba ne euh, diine da l'islam daal werante rek ku nekk ak sa xalaat man daal du ma laaj kenn loolu lay daal di indi discipline dafa baax alquran ji nu daan jàng ba léegi téere yaa ngi fi nan ko jàng jàngal ko suñuy doom ak suñuy dongo yi nuy jàngal ngiru imam malik mi nan ko jàng xam ko di ko ubbee ulama yi bari daanañ jàng ñaari ngir waaye ki nga xam ne Cheikh Abdul Qadir Jilani daana ubbee ci ngirum malik di ngirum i di ubbee ci ngirum Ahmad ibn Hanbal te moom ci ngirum Ahmad ibn Hanbal la nekkoon waaye dafa jàngoon ngir yooyu boo ñëwee nga xam ne yow ngir sàngam nga nekk mu ubbee la ca ngir mooma jàngal la ca boo dikkee rek ci ngir mi mu nekk muy mbir xambali euh, mu jàngal la ci waaye jaxase kii nekk xambali nga jàngal ko la kii jàngal dëgg la kenn ku ci nekk yaa ngi ci dëgg waaye nag discipline lañ ko dëgg duggee nizaam ndax l'islam dafa am discipline dafa am discipline dafa am discipline bu fekkente nag léegi dem nanu ba bu nu dee nit bu nu laajee dañ koy wax téere bi nu tiim ci laaj boobu mu ngi nekk alfiqu ala almadahib al arbaa waa ji doon laaj nu wax ko li ngërum ahmad ibn hanbal wax wax ko li ngërum imam malik wax ne ko waaye bu dee shafi seen ngir lii la wax dégg nga hanafi ngir mi lii la wax waa ji jaxasoo du xam li nga ko wax lépp day jaxasoo day doy waar ñii jàngkat yi fi nekkoon xam nañu ngir yooyu yëpp xamoon nañu ne ay ngir am na waaye ñu ngi jàngal li nga xam ne mooy li fi nekk ngir discipline asalaamaaleykum kon ñu julli tàkkusaan hmm? waaw waaw xabdu ak bëstu waaw kooku itam sax xabdu ak sëglu euh, xat na waaye nu gàttal ko am na ñu bari ñoo xam ne bi ñu fi nekkee ci sëddulu lañ daan def ndax niñ gisoon mag ñi ñi fi nekkoon ñëpp di ko def biñ demee ci réewi arab yi dellu si gis ñu di ko def ñu daal def xabdu am na si ñoo xam ne yemuñu ci loolu dañuy dal ci kaw ñiy def sëddlu naan lii mooy sunna du noonu du noonu jubul ñenn ñi ciy dem ba naan imam Malik sax ci boppam waxul sëglu taalibeem yu topp ci moom ñoo wax sëglu xanaa ñoom yan mooy taalibe imam Malik yooyu mooy ibnu Qasim mooy Ashhab mooy Sahnun dégg nga mooy Asad ibnu Furaat ñooñu la ñuy wax taalibe Malik yoo xam ne ñooñu di ay ay mujtahid yoo xam ne dañoo nekk ci biir ngirum Malik waaye mujtahid lañ ne ma ne Malik Malik boobu daf koo jàngale ñeen fukki at waxtu wu nekk mu di ci dindi hadis yu mu wóolu woon te wóolootu leen di ko ci dindi ba am ñeen fukki at ñi mujj a ci moom la sax fi maal yi nga xam ne ci la mujj ñoo ñu mooy mu dawana lañu leçon dërs yi ñu daan jël moom la ñu daan noté mooy mu wax mu dawana mu dawana boobu ci la ñu waxee sëddlu lu nag ñi wax xabdu am lu wér la lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ba tàyyi la am na lu mat ñaar fukki xadis yoo xam ne saxal na xabdu am nañu ci saxaaba yi ñu bari ñoo xam ne xam nañu xabdu imam malik nag li tax mu dellu si ci sadru werante yi imam malik xabarul ahad amal ahlul ti la jiitaloo jiitaloon ci xabarul ahad xabarul ahad mooy lan hadis bi diwa ko wax mi ngi ko jëlee ci diw mi ngi ko jëlee ci diw mi ngi ko jëlee ci diw ba mu àgg ci yonente bi sallallahu alayhi waaye nag amul benn yoon boo xam ne jëlee nañ ko ci ñaari nit ñu ko xam par kenn rek lay doon te kenn ki mën na jum mën na fàtte même bu maandoo imam malik darajey hadis boobu fi mu toll lu waa madina gépp di jëfee la gën a dëgëral moom la jiital ci loolu malik nag nee na mënul nekk waa madina gépp saxaaba yi ak taabi'oon yi ñu sax ci sëdlu lu dul ñu gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ko kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañu jàpp ne lim mujj a def ndax yeneen béréb yépp boo xam ne yonente bi dafa yebal ab saaba mu di fa jàngale saaba bi bi mu fi jógee bi sallallahu bi mu daan jóge adduna mën na soppi def leneen te kooka du ko fekkee waaye waa Madina moom ñoo nekk ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fi jóge fi ñu denc ko ñoom xam nañ la mujj a def te waa Madina ci jamono bu Maalik ñëpp sëdlu la ñuy def mag ñii fi nekkoon te sax ci sëdlu umpale wuñu si yooyu xam nañu loolu lépp boo seedee sax li alxaaji Malik si radiyallahu anhu bind wax na ne gis na ne xabdu sax na waaye gannaaw sëdd luy sax na tawaa réew mi moom la ñuy def buggula wuuteeg ñoom xanaa ko xam na luy discipline ñoom dañoo déggoon sharia dañoo déggoon sharia dégg goo xam ne xaleel du génn fii rek dellu si teppi li ñu li ñu waxoon wala li ñu fi defoon mënul nekk mënul nekk njàng day mokk njàng day mokk nit bu bëggee xam séré ak xam l'islam dundam gépp daf koy jox nga daf jox l'islam ngir yàlla ngir xam sax ci bay magum jëm wante jàng ñaari at ak jàng ñetti at am say soxla yoo xam ne moom ngay dox yi bis boo xam ne wax jot na nga fab téere sàngam di wax la ca nekk dund nangu loolu asalaamaaleykum